farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baabi ath-thaalith fi al-adabi war-radhaa'il fi faslun fi aadaabihi kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna pare woon nañu li nga xamante ne mooy faslun fi sabr pàcc bi nga xam ne sous-chapitre bi mu defoon ci bunteem ñetteel bi ba léegi ci wàllu muñ ci bi ñuy jeexal dama ne woon lim tudde bii nii léegi faslun fii aadaa bi muy pàcc bi mu def ci wàllu muñ ci tegginu muñ non tegginu ñaan ñaan bi mu doon wax bi nga xam ne moom la du jeexale naan wa huwa alladhi muxal ibadati du'i li kawnihi azima qadrin zakai waaw loolu ñaan lay wax voilà mooy muxul ibada comme li ñu ko gise woon mooy ci faslu lii ab pàcc la fii aadaabi ci tegginu ñaan waaw ndax daani teggin lépp ay teggin la ci jaamu yàlla gi nga ma la xalool waxoon naa la ko ba ñuy tàmbale léegi muy tàmbale mu ne aadaabuhu tajannubul xaraami fil akli washaraabi wal kalaami kadaaka fil libaasi wal ixlaasu liman lahul arwaaxu wal ashxaasu sëriñ bi ne aadaabuhu tegginu ñaan gële ñu wax lan boo koy def lii la ubuudiyati ngir feeñal sa sak sak ñàkk sak wopp aajo aajowoo sa borom ndax am yaa yuhan naas yéen nit ñi yéen ay ant mul ila allah yéen a aajowoo borom bi te borom bi mooy ko doylu ngeen wane ne sa jag jaam nga ci ñaan gi koy ñaan du ñaan rek ngir naa am lam la ma bëgg déedéet kon mu ne lool aadaabuhu ay tegginam hein tajannubul xaraam yi dangay moytandiku li nga xamante ne mooy lu xaraam waaw première ci ci tegginu ñaan mooy aji kay ñaan nay moytu di dugal ci biiram bi lu xaraam waaw waaw na moytandiku di dugal ci biiram bi lu xaraam loolu mooy bi njëkk waaw kon kulaan la noo ko amee baax na dërëm bi l'essentiel fa nga koy dugal xam nga ne kooku wax na lu lu wuteeg ni mu demee kon waaw première teggin waaw mooy lan mooy tëndaku lu xaraam fil ak li ci lekk wa sharaabi ak li ngay naan wal kalaami ak ci say wax wax ju xaraam jël sa làmmiñ boyal ko di wax lu la neex di wax lu ñaaw lu ne loolu bokk na ci teggin yi nga xam ne yow fokk nga teet loolu mooy tëndaku ko waaw ndéem bëgg nga say ñaan di nangu waaw waaw mu ne kazaaka naka noon fil libaasi mooy tandaku lu ci li ngay sol jàpp bu dee góor ngay sol soit naan naan bañ doon wax ak léegi bokkul wal iyaazu billah kaddaabun ashir waaw lépp lu borom bi tere nga nekk ci di sol yére yoo xam ne yére xuyalaa da koy sol ngir puukarewu du yére bee xaraam ci boppam waaye na ko sole di ko sol ngir di puukarewu di toj xolu ñi nga xam ne way ñàkk ñi di wane na yow ci jet setteurs yi nga ci high class bi nga bokk wal iyaadu billah waaye rawatina ngay jël loo xam ne yow alal ja nga amee yére daganut kadaka fil libaasi loolu lépp da koy teet ci wàllu lu xaraam lekk naan la ngay sol waaye di wax lu xaraam ak di sol lu xaraam mu ne wal ixlaasu léegi nag nga sauf que al ixlaas nag du lu ngay moytu mooy di sellal sag ñaan sa lépp li man ñeel ki nga xam ne lahu moom dong la ñeel al arwaaxu li nga xamante ne nii mooy ruux yi wal ashxaasu ak moom moom ruux yi waaye moom moom jëmm yi ruux ya ne moom moom bindeef yi lépp sa lépp nga koy sellal ngir sa borom lii nii sëriñ bi wax fii lépp mooy lan xadiis boobu nga xam ne imaamu muslim ak imaamu tirmidi imaam eh, eh, ahmad ñoo ko sol ak imaam ad-Daarimi boo xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi yonente mi alayhi salaam doon wax yàgg nañ ko fee wax ayyuhan naas yéen nit ñi inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba borom bi dafa teey du tàng long lu du teey ca biir muy toog summa zakara rajula yonente mi alayhi salaam tudd ñi nga xam mu ne suñu borom dafa wax ne waaw inna allah moo ginnaaw loolu nañ wax lépp rek benn yoon voilà moo gën ñuy sote yenn yi bu ko defee yoon amaana insha allah dañ koy junj kese yàgg nañ ko fee wax mu ne wa inna allah borom bi amara daa digal al mu'miniina way ngëm yàlla yi li nga xam ne loolee li mu digal al mursaliin ñi mu yónni di yonente yi aleyhum salaam lam leen digal keem loolu képp la digal way ngëm yàlla yi waaw fa moo tax ñoom diw fa ñoo tollu fee ñoo am sañ-sañ ba xam nga ne kon lii dàq na wax jooju li borom bi digal way ngëm yàlla yi mooy képp li mu digal ngëm way way yonent yi te yonent yee raw ñépp gisoon nañ ko ci eh, suñu jotaay yee ñu génn kan moo gën a euh, tar euh, ay nattu mu ne al anbiya yonent yi alayhi salaam topp ku leen gën a niru topp ku leen gën a niru kon nag mu ngi nii te liñ leen digal liñ dugal way ngëm yàlla yi mooy la même chose mooy li nga xam ne moom lañ digal way ngëm yàlla yi mooy lan ci wàllu jëfandikoo lu lew mu ne yaa ayyuhar rusulu yéen ñi nga xam ne yéen a yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kulu lekk leen mina tayyibaati yu teey yi ma def ci kaw suuf ma te dee leen jëf saalihan yiiw inni man seen borom bi maa ta'maluuna ci li ngeen di jëf alim ko ko xam laa wa qaala mu ne borom bi wax loolu la wax yonent yi digal leen ko alayhimu salaatu wassalaam wa qaala ta'aalaa ne yaa ayyuhalladiina aamanu kanta way ngëm yàlla yéen ñi gëm yàlla ah kulu lekk leen min tayyibaati maa razaqnaakum ci teey yi nga xam ne maa leen ko moom laa leen daganal summa salaam zakara bu tudd ar rajula benn góor boo xam ne yutilu safara mu ngi guddal nekk ci tukki bu gudd ash'atha nekk koo xamante ne nii ba karaw gi dafa dafa lemu pënd poussière def lu ne bara poussière na ci yaramam bi mel ni kuñ tuurub doom yamuddu yadayhi mu ngi yeneen yi ash'atha aghbara wala du waa mooy bi yamuddu muy tàllal yadayhi ñaari loxoom yi ila samaay ci asamaan bokk ci tegginu ñaan di yëkkati say loxo di ñaan waaye moo tax nga pënd poussière tàllal sa borom yaakaaratoo kenn ndax ci désert bi ne naan yaa rabb di tànn ci turu yàlla asmaullahi alxusna bokk na ci teggi ñaan di yëkkati say loxo di tàllal waaye di ci turu yàlla am yoo ci tànn naan yaa rabb e yow sama borom ah rabb yow sama waaye nag malheureusement li tax mu kale da ah moom de moom teggi ni ñaan yu bari daal dina koy ràngoo waaye nag daa am lu cloche am na loo xam ne moo doxul wa mat'amuhu waaye nag li muy dunde wa mat'amuhu wa mat'amuhu xaraam li muy dunde dafa xaraam wa mashrabuhu la muy naan xaraamun dafa xaraam wa malbasuhu li mu sol xaraamun dafa xaraam wa ghudhiyata moom dundalees na ko li muy dundeek lépp bil xaraam moom la nayee ci li nga xamante ne nii mooy yaram yeeg ñoom lay dundeeg léegi nag léegi nag suñu bu yonente ma lay sar sam ne fa anna yustajabu yustajabu li daalik moo ana naka la ñuy nanguulee waaju mel nii kon nag bu la waxee ne yow teetal mooy mooy tandikul lu xaraam ci lekk ak naan ak wax ak li ngay sol mooy nii wa mash wa mat'amuhu xaraam wa mashrabuhu xaraam wa malbasuhu xaraam est-ce que du lii nga ne ma est-ce mooma ma ne la kon nañ jàll sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu nañ ko déglu mu continuer li nga xamante ne moom la doon doon wax ba léegi ci aa ah, ci tegginu li nga xam ne mooy ñaan kon nag mu ne <coughs> mu ne <coughs> wastaxsanu taqdima saalihil amal thumma alwudu'a thumma tathira almahal thumma alsalata waljuthu wa birrukab kadhaka listiqbalu aydan yuntaxab mu ne bokk na ci teggin yi ba léegi wastaxsanu ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah yi de euh, sopp nañu rafetlu nañu taqdiima saalihil amal bala ngaa ñaan nga jiital ci kanamu ñaan gi jëf ju rafet jëf ju baax waaye bala ngaa ñaan fekk summal wudu'a fekk summal wudu'a fekk yow amoon nga yaa ngi làmboo woon ak amoon nga njàpp bu dee njàpp la waroon wala sangu set summa tathiiral mahal ginnaaw gi fa ngay bërëb ba ngay taxaw wala ba ngay toog jekki toog foo fële di ñaan nga daal di koy laabal wa siyaabaka fa tahir la borom bi wax sa mbubbu na nga ko sa yére na nga ko sellal sa yére biir moo taxoon fële wal ixlaas wa ixlaasun liman lahu al arwaaxu wal ashxaasu wal ashxaasu kon al wudu laabal bërëb bi nga xam ne fa nga war a toog di ñaan thumma wal juthu wa mooy ginnaaw gi nga julli nañ nga jiital ñaari rakka wala nga yàlla dogal nga julli wa ak nga bóof mooy nga toog jekk toog bir rukab ci say óom sukku waaw daal di toog comme ni ngay jullee kadaka naka noon sopp nañ bokk na ci sopp rafet lu ko boo bala ngay ñaan al istiqbaalu aydan yuntaxab mooy istiqbaalul qibla mooy nga jàmmaarloo féete qibla bi loolu it bokk na ci li nga xam ne tànn nañ ko te daal di nañ koy sopp mu ne summa sanaa'una ala rabbi rahim summa salaatuna ala al-abdil karim badana wa xatman basatuna al-yadayni marfu'atayni hadwa mankibayni maksufatayni ma'a ta'addubin khushu' maskanatin ma'a tirafin wa khudu' waxtu wa jot na kon yam noon ba jotaa bi ni ñëw inshaa Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين